xujjatul islaam abu zakariya annawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasi mi'a wa sitta baabu taxrimi itixaadi alkalbi illa li saydin aw machiyatin aw zara walillahi alhamdu walminna comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxe woon ñu war a gis tey inshaa allah ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyi anha ginnaaw biñ jeexale chapitre trois cent cinq hadis biñ mu jëwoon gis moo doon wax muy hadis 1687 al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne woon wa an Abil Hayyaaji Hayyaan ibn Husayn rahimahullah annahu qaala qaala li Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu alaa ab'athuka alaa maa ba'athanii alayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam tey ñu war a continuer ba léegi ci buntu bi bi ci tegu muy chapitre trois cent six mu ne bu baabu buntu tahrimi xaraamal gu moo xaraam itixaadil kalbi mooy di jàpp di yor ab xaj illaa lu dul ndere ba mu des li saydin lu dul na yow da nga ut ngir lan ngir di ci rëbbe aw machiatin walla muy goo xamante ne euh, mooy dalay gardeel sa sa tool yi waaw aw sa sa sa jur gi sa jur gi voilà mooy mooy gar bi nga xam day day garder Euh, sa jur gi aw zar'in wala am mbay waaw sa tool nga xam ne boo ko fi deful boo amul ay xaj golo yi ni ko tëll ah ñoo jor yéen <laughs> mbay ñoo jor am nay golo ah ci seen àll yi <laughs> voilà boo amul yooyu def ci tool bi luy tax ñun ñuy daw boo mayul di ñoo leen tëll seen tool yi voilà léegi boobaa yi danaan la xaraamal am xaj di ko yor ba mu des bu dee ne ko yor euh, mbam ko kooku it ci la moom yëggal nañ ko man na koo am léegi fi al imaam al haafiz an-Nawawi bon tuddoon nañ ci tuuti ci wàll wi euh, rahimahullahu taala ñaari xadis dong la fee ndendu fi aaya xadis bu njëkk muy xadis 1688 dañ leen di boole insha mu ne an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man iqtanaa kalban illaa kalba saydin aw maashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiraatan muttafaqun alayhi wa fii riwaaya qiraat wa an abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratun illa kalba harsin aw maashiya muttafaqun alayhi wa fi riwayatin limuslimin rahimahullahu ta'ala man iqtanaa kalban laysa bikalbi saydin wala maashiyatin wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiraataani kulla yawm kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'atan wa ja'ala fasiihal jinaani maskanahu wa ma'waahu amiin eh, mu ñu ñëw mu ne kon an abi an ibni Umar hadis 1688 mu ne an ibni mu ngi jële ci ki nga xam ne moom la ñu naan doomi Umar muy Abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa mu nga naan maniqtanaa képp koo xam ne jàpp na dal di jël daal di am di yor kalba nab xaj illaa lu kalba saydin lu dul kalb boo xamante ne xaj boo xamante ne ngir rëbb la aw maashiyatin wala sa jur gi mu la koy mu la koy mu la koy gardiyal fa innahu dëgg-dëgg waa joojee na ko leer ne yanqusu le fait que mu yor xaj ba mooy day wàññi min ajrihi ci payooram ay tiyaabaam kulla yawmin bis bu yàlla sàkk bu ne qiiraataani ñaari qiiraat ñaari qiiraat am na yeneen xadis yoon wax comme ku demoon ci dëj ba ñëw ah waaw toppatoo néew ba ba nuñ koy jullee ba denc ko da ngay am xiiraat boo benn bi mooy buñ ko toppatoo boo kii fekk julli ba lool xiiraat euh, mooy biñ laajee mu ne mislul jabalayni may azimayni comme ñaari montagne yu mag yi voilà mooy day wàññi lu toll noonu ci say mbir. mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah al-Buxaari ak Muslim ñoo ko solo. mu ne wa fii riwaay am na benn riwaay waxul xiiraataan xiiraat benn kese la ko def. waaw mooy qiratun léegi nag kon euh, euh, euh, beneen bi mu ne mil six cent quatre-vingt-neuf mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man amsaka képp ku tee kalban mooy yor ko mooy du jàpp nii rek téye ci liaas bi téye noonu di xoole mooy nga yor ko di ko toppatoo di ko garder di ko yor sa kër ak sa kiyoog di doxantoog moom léeg-léeg wala sax di ko bàyyi sa kër voilà mooy man am saka kalban képp koo xam ne am na kalbu boo xam ne daal moom la moom mooy possédé na ab xaj fa innahu na ko leer de moom yanqusu le fait que mu possédé ko day wàññi min amalihi ci jëfam kulla yawmin bés bu nekk xiiraatun benn mu benn xiiraat kalba xarfin ah xanaa mu nekk ndere mu nekk xaj boo xam ne xaju mbay la de aw maasiya wala yu nga xamante ne nii mooy garde mooy xaj bi garde nga xam ne mooy garde jur ji mu ne muttafaqun alayhi loolu de al imaamu al xaafizu al buxaari noonu taalibem bi al imaamu abul muslim ibnu al hajjaaj rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo abdullah mu ne wa fi riwaayatin li muslim mu ne hadis nag am na noo xamante ne ni al imaamu abul xuseyni muslimu bunul xajjaaji rahimahullahu daal dina koy solo mu ne foofu kaddu yi na koy seydina wa mawlaana abu hurayrata radiyallahu anhu waxe na ne man kalba képp koo xam ne daal dinay posséder daal di yor ab xaj laysa di yarub xaj laysa nekkul bi kalbin saydin yor xaj boo xam ne nekkul xaj boo xam ne xajum euh, rëbb la wala wala bi garde li nga xamante ne mooy jur ja wala ardin wala muy suuf loolu nag mooy mbay fa innahu waajoojee na ko leer te ne yanqusu ko wala dëgg-dëgg kan yanqusu dina wàcc de dina wàññi min ajrihi ci payooram qiiraataani ñaari qiiraat kulla yawmin bés bu yàlla sàkk rek loolooy xew wallahu taala a'lam sadaqa allahu wa sadaqa rasuluhu al amin sallallahu alayhi wa sallam léegi kon ñaari xadiis yi la kon mu njëkk bi jim noomar la léegi laaj bu njëkk bi dana muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est ce ñoo kaa solo ñu ne la mukk hadis bi al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra te indi na ko kitaabul jaami' ma jaa fi amril kilaab foofu imaam hmm, eh, eh, eh, indi na ko ah voilà Allahu akbar <laughs> foofu imaam Maalik man iqtana kalban illaa kalban dooriya waaw mooy xaj bi nga xam ne nit moom lay rëbbe waaw aw kalba maashiya wala boo xam ne mooy garder li nga xam ne mooy jur ji voilà naqasa min amalihi banim jeexe nako noon alimamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo nako na kon alimamu at-tirmidhiyu an-nasaiyu rahmatullahi ala al-jami' alimamu al-bukhariyu rahimahullah indi na ko ci ñetti bérëb kitabu zaba'ihi wa sayd baabu man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin aw maashiya ak kitaabu zabaih ba léegi baabu man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin aw maashiya mooy da leen a taqale quatre-vingt cinq mille quatre cent quatre-vingt cinq mille quatre cent quatre-vingt-un ak cinq mille quatre cent quatre-vingt-deux xaaj mooy ñetti xadiis yooyu da leen a taqale al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Muusa ibn Isma'il mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muusa ibn Isma'il di al-Haafidu al-Minqari at-Tabuzaki al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina 223 rahimahullah qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Muslim mu ne ki nettali ma Abdul Aziz ibn Muslim ah, Abu Zayd al-Marwazi al-Basri al-Khurasani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 167 rahimahullah qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Dinar mu ne kii nettal ma Abdullah ibn Dinar di Abdullah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlahum Abu Abdirrahman al-Madani mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab génn àddina la 127 am nañu ne 131 wallahu ta'ala a'lam annahu qaala mu ne sami'tu ibn Umar mu ne dégg naa sama njaati génn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi génn àddina 74 am nañu ne 73 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man iqtana kalban laysa bi kalbi maashiyatin aw daariyatin naqasa kulla yawmin min amalihi qiira daariya mooy bi nga xam ne dañ koy rëbbe képp koo xam ne da ngaa jàpp ab xal ab xaj boo xam ne nekkul xaju boo xamante ne buy garde jur ji la mooy chien de garde aw daariya wala boo xam ne mu ñuy rëbbe naqasa le fait que xaj bi mooy wàññi le fait que mu nekk ci yow rek day wàññi kulla yawmin bés bu nekk min amalihi ci jëf yi jëfam yi qiiraatooni ñaari qiiraat waaye noonu al imaamu hmm, yii mooy yi nga xamante ne eh, moom la bon yeneen ñaar yi daanaka comme yii la quoi waaw waaw man iqtana kalban illa kalba mashatin aw darin naqasa min amali kulla yawmin qiratan voilà al imam al Bukhari moom yi mu jële ci imam ibn Umar yëpp qiratan lay wax léegi nañu wala al imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ni kitabul musaqa babul amri bi qatlil kilab waaw buntu bi nga xam ne mooy wax digle bi yeneen saa sam doon digle jaal benn bu ñuy faat xaj yi fële ci Medina ala sakin abdul salatu wasalam dina ñëw ci insha allah léegi foofu mu ne hadathana moom da xam nga day dajale xadiis moom dajee dajale yu bari la dajale xamante ne euh, euh, léegi nañ gis bu njëkk bi benn bi mu ne hadathana wa hadathana abu bakr ibn abi shayba mu ne te nettali na suñu sëriñ da Abu Bakr ibn Abi Shayba ah, muy ah, Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Absiyu mawlaahum al-Kufiyu al-Wasitiyu gane àddina 159 génn àddina 235 rahimahullah wa Zuhayr ibn Harb ak sa beneen sëriñ ñetti sëriñ la sax wa Zuhayr ibn Harb mu màgg mi di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'iyu al-Baghdadiyu rahimahullahu ta'ala gane àddina 160 génn àddina 232 wa Ibn Numayr ak sa beneen sëriñ di Muhammad ibn Abdillah ibnu Numayr ñu koy dàkkantale maamam danaa ko ibnu Numayr al-Hamdani rahimahullah al-Kufi yu génn àddina ne qaalu ñoom ñëpp nee nañ haddathana Sufyaan ki ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun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 ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Umar ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Ubaydillah am nañu ko boole ci fuqaha as-sab'a yi mooy juróom-ñaari euh, boroom xam-xamu fiqh yu mag yi ne woon Medina ala sakini afdalu salaatu wassalaam seen jamono génn àddina la 105 am na wuute an abiihi mu jëloo ko ci ba am na Abdullah ibn Umar gis nañ ko sànq ci riwaaya imaamul Buxaari an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man iqtana kalban illa kalba saydin aw maashiya naqasa min ajrihi kulla yawmin qiiraataan voilà moom nii la ko ndee Allahu akbar oh lo waaw aywa léegi bon benn riwaaya ngoog mooy deuxième bi imaamul Nawawi ak imaam ki nga xam ne mooy eh, adna eh, kii nu mu muslim indi léegi bi mu wax wa fi riwaaya qiraat lool muslim am muslim la moom la ñu koy gis nii mu ne haddathana yahya ibn yahya wa yahya ibn ayyub wa qutayba wa ibn hujr voilà <laughs> ah, aw ci kat sëriñ yahya ibn yahya rayhaanatu naysabur ibn bakr ibn abdurrahman ah, al-khurasani gane àdduna 142 génn àdduna 226 wa yahya ibn ayyub rahimahullah Yahya ibn Ayyub az-Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullah gane àddina 157 génn àddina 234 wa Qutayba muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani gane àddina 148 génn àddina 240 wa ibn Hujr muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamrikh al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz gane àddina 154 génn àddina 244 bu amoon 10 ans nekkoon centenaire rahimahullah ala al-jami' mu ne qaala Yahya sama sëriñ bu njëkk bi lii la wax dane axbarana xabaane nañu wa qaala al-axaruna ñetti ñi ci des di Yahya ibn Ayyub di Qutayba ak Ibn Hujr ñoom dañu ne haddathana nettali nañu Isma'il di Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlahum rahimahullahu ta'ala al-Baghdadi al-mu'addib al qari u génn am na cent quatre-vingt wa rahimahullah an Muhammad mu ne huwa huwa ibnu Abi Harmala moom mu jëlee ci Muhammad imam Muslim ne kooku mooy doomu Harmala di Muhammad ibnu Abi Harmala al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kañ la génn àddina loolu dese na leer exactement ci li ma ko gis insha Allah taala an Salim ibn Abdillah gi nañ ko sangan abi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man iqtana kalban illa kalba mashiyatin aw kalba soy saydin naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun waaw qala Abdullah ah, wa qala Abu Hurayra aw kalba harsin voilà mu ne Abu mu ne Abdullah nee na ki nga xam ne mooy mooy Abdullah ibn Umar doon wax ne Abu Hurayra dañ koo wax parce que dañ koo nettali imaam Abu Hurayra moom lañ ciy teg gis nga fii qiraat bi mooy benn la waxu qiraataan moom laa noo fii riwaaya qiraat léegi parce que lii nii imaam Muslim après da ciy euh, xamante ne mooy Seydina Abu euh, ibn Umar nettali xadiis bi ne yeneen saa sam nee na man ixtanaa kalban illaa euh, illaa kalba saydin aw kalba aw kalba kii aw maashiya naqasa min ajri kullu yawmin qirat ñu ne ko Abu Hurayra qiratan ñu ne ko Abu Hurayra nee aw xarsin mu ah Abu Hurayra de kaana saahiba xars moom boroomu boroomu nekkoon boroomu jur non boroomu tool ay tool moom da doon boroom mooy la parce que dañ ko Abu Hurayra mu ngi doon dund loolu nag Euh, tekkiwul ne Ibn Omar day remettre day remettre en cause li Abu Hurayra wax non mooy c'est pas que dane bon Abu Hurayra li mu wax noonu daa juum waaw que ne moom bon peut-être que moom li mu yor loolu par exemple li mu yor lool moo tax mu jàpp na ne saa salaam da ko cee boole ci tool waaye du loolu waaw parce que euh, li koy gën wane mooy Ibn Omar doom ji Salim ginnaaw gi même bu doon nettali mbir mi. comme xadis biñ génn sànk da doon wax ne wa di wax comme da baayam doon wax waaw bi mu nettalee xadis biñ gi sànk mooy man iqtata man iqtana qalban ci euh, imam muslim man iqtana qalban illa kalba darin aw mashiya mu ne ci baayam lu ko jële abdullah ibn umar naqasa min amali kulla yawmin qiratan qala salim wa kana abu hurayra yaqul aw kalba har wa kana sahiba har voilà salim ne sa baay neena muy ibn umar muy jële ci baay mu jële ci neen saa saa mu ne képp ku yor ab xaj boo xamante ne loolu xaj boo xam ne bu ñuy rëbbale wala boo xam ne bu ñuy garder troupeau yi wala jur gi naqasa dina dina wàññi min amalihi ci jëfu waa jooy jooy kulla yawmin bés bu ne qiirataani ñaari montagne qaala Salim Salim na wa kaana Abu Hurayra sayna Abu Hurayra nag moom ba mu xadiis bii moom ba mu ko doon dégg ci moom da yokkoon ne doon na wax aw kalba xar yeneen saa sam ne wala xaj boo xam ne xaju mbay la voilà léegi loolu par exemple imaam al-Hafiz ki kii kii nu mu tudd al al Ibn Umar tekkiwul ne comme ni ko denn malaaxida yeeg kàcckat yi di wax comme ni ko borom at-Takmila mu ngi koy wax. biñ doon gis ak Cheikh Mouhamed Taqi al-Usmani <laughs> mu ngi koy wax foofu di mettre en point ci loolu que ni ñenn ñi naan laal yi day wone ne saxaaba yi ci seen biir ñenn ñi dañ doon sukki sàkk ci riwaay ñeneen ñi waaye loolu kadib la premièrement mooy li koy wane eh, li koy wane mooy Seydina euh, euh, euh, tekkiwul woon ne da doon da doon sikki sàkka ci riwaay Seydina Abu Hurayra xam nga lan la lan lan la mooy daa bëgg wax gaay ne leen ah Abu Hurayra de comme que daa yoroon daa yoroon ay tool moom c'est normal mu jàpp loo xamante ne man jàpp ma ko woon ci wax yeneen saa sam parce que képp koo xam ne dafa am benn métier nga ñëw ci boroom xam-xam bi muy wax lu lu lu concerne ci métier yaa koy gën jàpp keneen koo xam ne loolu métier bi loolu leeru loolu la loolu benn ngoog beneen mooy luy wane ne euh, euh, euh, kii nu mu tudd Seydina Abu Hurayra kii Seydina Ibn Umar sikki sa kawul woon ci riwaay Seydina Abu Abu kii Abu Hurayra radiyallahu anhu moom ci boppam solo na après dafa soloo nettali hadis bi daal di ci yokku ne yonent saa salaam nee na mbay te loolu imaam Muslim mu ngi ko indi ci bu mooy mooy hadis yooyu mu ràngale ah ne mu ne nii mooy moo haddasanaa Muhammad ibn mooy kitaabul musaaqaa ba léegi baabul amri bi qatlil kilaab mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Muthannaa wa ibnu Bashaar mooy ñaari seex yi jarul ñuy taxaw bu baax wa lafdu ibnu al-Muthannaa qaala rahmatullaahi alayhi maa haddasanaa Muhammad ibn Ja'far mooy Gundar qaala haddasanaa Shu'ba mooy baay jiit leen amiirul mu'miniin ah, radiyallaahu anil jamii' an Qataada mooy ibnu Di'aama an Abil Hakam di Imraan ibn al-Haaris as-Sulami al-Kuufi rahimahullaah qaala mu ne sami'tu ibn Umar Imraan ne man maa dégg Ibnu Umar radiyallahu anhu ma yuhaddisu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala muy nettali di jëli yonent saa saam mu ne yonent saa saam nee na man ittaxada kalban illaa kalba zar'in zar'in mooy lan mooy xar mooy may aw ganamin aw saydin yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiraatun voilà jeex na <laughs> mooy moo tax lool mu ne man Ibnu Umar ne man dégg naa yonent saa saam mu ne képp koo xam ne jàpp nga di yor ab xaj boo xam ne lu dul xaj boo xam ne ngir mbay la te loolu seen Abu Hurayra doon doon doon yokku ne xarfi waaw xarf yone saa sam nee na aw xarfin yokku na ko ci Ibnu Umar ci boppam nettali ne moom yoneen saa sallam dégg na ko yoneen saa sallam nee na ku jàpp xaj boo lu dul xaj boo xam ne xaju mbay la wala xaju jur gi wala rëbb dina wàññi ci sa taj sa fay saa su ne dina am lu toll ne xiraat lu ci wàññeeku kon loolu lan la ah <laughs> loolu lu muy wane mooy kon soit moo tax comme li ñoom al imaam al haafid na Hajar wax ne kon mooy Ibnu Umar radiyallahu anhu ma mooy soit kon bi muy nettali xadiis bi mu njëkk dafa fàtte woon maasiya mooy xars da ko cee fàtte woon ak zar tudd ko ci woon léegi bi mu déggee ñu ne ko ah Abu Hurayra nag yokku na ci lii mu ne ah Abu Hurayra de boroomu mbay la woon daa yoroon mbay après mu fàttaliku ne loolu ci la loolu noonu yoneen saa saa wax na ko man maa ko fàtte woon waaw waaw mu ngi noonu man maa ko fàtte woon te li te leneen tamit lu koy wane ah mooy euh, hadis bu mel noonu bu bu yokkut am mbay euh, dafa am beneen saxaaba boo xam ne da koo soloo muy Sufyaan ibn Abi Zuhayr waaw imaamul Buxaari bi mu ëndee xadiis bi ñu gis léegi bu Seyna bon gisaguñ ko mooy bu Seyna Abu Hurayra bi ñu war a gis taxriij bi léegi eh, ci kitaabul xarsi wal muzaara'a baabu iqtinaa'il kalbi lil xars imaam Abu Abdillah al Buxaari dane haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf ah mooy at-Tinnisi waaw rahimahullah qaala haddasanaa Maalik mooy imaamu daaril hijrati an Yaziid ibn Xusayfa mooy ki nga xamante ne al-Kindi al-Madaniyu nekkoon sëriñ ci sëriñ imaamu Maalik yi an-Saa'ib ibn Yaziid kii saxaaba la woon muy as-Saa'ib ibn Yaziid ibn Sa'iid ibn Sumaama ibn Abu Yaziid al-Kuufi al-Kindi saxaaba bu ndaw la woon waaw jëlee na ci yeneen saa saam yu ndaw yu yu tuuti. haddathahu mu ne moom moo ko nett annahu sami'a Abi Zuhayr rajulan min Azdi Shanu'a moo dégg benn saxaaba moom saxaaba la jële ci beneen saxaaba bu tudd Sufyaan ibn Abi Zuhayra waaw al Azdi bokkoon ci Azdu Shanu'a ash-Shina'i min Azdi Shanu'a léegi moom eh, moom mu ne eh, wa kaana min ashaabi léegi as-Sa'ib ne te kooku mooy kom que léeg-léeg saxaaba yoo xam ne siiwuñ ñoo tax dañuy dañuy nangu dañuy soxla di ko préciser Euh, mu ne ab góor la woon nag ci saxaabaa yoneen saa salaam mu ne xaala moom moo ma ne man as-Saa'ib ibn Yaziid ne ma sameetu man nii Sufyaan dégg naa rasuulallahi ndawal yàlla bi saa salaam yaqulu mu naan man iqtana kalban laa yughni anhu zar'an wala dar'an naqasa kulla yawmin min amalihi qiira qultu anta sami'ta haadha min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa rabbi haadha al-masjid <laughs> Sufyaan ibn Abi Zuhayr radiyallahu anhu nettali saxaaba bu ndaw bii di as-Sa'ib ibn Yazid ne ko man dégg naa ne saa saa mu ne képp ku jàpp ab xaj yorub xaj boo xam ne jariñu ko ngir mbay loolu dugalul li Seydina Abu Hurayra wax mooy zara te moom la imaam Ibn Umar euh, reprendre ci beneen riwaayaat bi mu loolu di wane ne soit daa fa ba muy jàngale la de koo fàtte woon bi muy tudd comme suñu hadis bi nekk illaa kayba saydin aw maashiya dafa fàtte woon ne zaran ci la te zaran mooy xars rek waaw après mu fàttaliku ko ñu ne ko yow Abu Hurayra kat nee na lii mu ne waaw moom bu dee borom mbay la woon waaw te lool du lu mu weete suuf yaa ne ngii gis mu ne dégg naa yeneen saa salaam ne man képp koo xam ne jàpp nga ab faj ab xaj yor xaj boo xam ne jariñu la ngir mbay wala daraan wala rëbb naqasa dina wàcc dina wàññi kulla yawmin bés bu nekk min amalihi ci jëfu waajoojee qiratun lu toll ni montagne ci jëf qultu Saïd ibn Yazid nee na may leer xadiis bi parce que moom xam naa dafa nekkoon loo xam ne dégg ko ma su koo dégg mu ne ko yow Sufyaan anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alayhi ne ko yow yaa dégg lii nga ma ci Yonent sallallahu alayhi wasallam Sufyaan ne mu wax ko waaw kon loolu eh, leerul que ne kon mbir mi lan la mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wéetuwul affaire boobu te Abu Hurayra Seydina eh, wax nañ la léegi ki nga xam ne mooy Seydina Ibnu Umar ci boppam moom mujj doon na ko soloowe noonu yokk li nga xamante ne mooy eh, azzar waaw suwaa mu nekk ne ci Seydina Abu Hurayra la ko jële loolu ci la woon man maa ko fàtte woon waaw wala loo xam da koo fàtte woon te loolu tamit Abdallah ibn Mughaffal hein ci Sahih imam Muslim rahmatullah alayhi moom itam ñettali na lool que ne yonent bi alayhi salaam moo ci boole kalba zar'in waaw Abdallah ibn Mughaffal waaw ndax nii la ko wax imaamu Muslim Abul Husayni ci buntu biñ la foofu kitaabul musaaqaat téere boobu baabul amri bi qatlil kilaab imaam Muslim ne haddathanaa Ubaydullah ibn Mu'aadh mu ne nett ne mu Ubaydillah ibnu Mu'awiya al-Anbari euh, at-Tamimi al-Basri rahimahullah qala haddathana haddathana abi muy Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr rahimahullah an qaala haddathanaa Shu'ba moom lañ gis sànq amiirul mu'miniin an Abi Tayyah mu jëlee Abu Tayyah Yaziid ibn Humayd ad-Duba'i Abu Tayyah al-Basri rahimahullah qaala mu ne moom sami'a Mutarrif ibn Abdillah mu ne dégg na Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhkhir al-Aamiri Abu Abdillah al-Basri rahimahullah an ibn al-Mughaffal mu jëlee ci Abdallah ibn al-Mughaffal al-Muzani rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a wa radiyallahu anhu saxaaba la woon euh, gisoon nañ ko ne woon Basra fële euh, voilà moom génn àdduna cinquante-sept am nañu wax ba soixante et un wallahu ta'ala alam mu ne qaala amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qatlil kilaab thumma qaala Abdullah ma baaluhum wa baalul kilaab thumma raxxasa fi kalbi as-sayd wa kalbi al-ghanam voilà ah mu ne Euh, ki nga xamante ne nii léegi loolu mooy riwaay bi après imam muslim ma ne mais xanam maas kii bi ñëwul kat yow zara bi man la xaaral waaye te yaa bañ a yàkkamti <laughs> mu ne yonent waaye saasam dafa digle ñuy rey xaj yi après mu ne leen sax amu lan mooy seen problème xaj yi bàyyi leen leen léegi après mu daal di permettre seppee ci mbir mi ci nit mën a yor li nga xam ne mooy xaj boo xamante ne te tamit bañ leen a faat xaj bi nga xamante ne mooy xaj bi nga xam ne xaju rëbb la wala xaju jur léegi nga ne ma mais fii gisuma mën a xaaral te suuf imam Muslim dafee teg wa haddathanii Yahya ibn Habib qala haddathanaa Khalid mu ne ya'ni ibn al wa haddathanii ha mu ne taxaw dañuy dem rek ngir gaaw Muhammad ibn Hatim mu ne netta suñu sëriñ Muhammad ibn Hatim qala haddathanaa ibn Sa'id mu ne kii netta moo Yahya ibn Sa'id ha taxawal moo di la beneen jàll man imam Muslim ñaaree la ngo wa haddathanii way way nettali na ma Muhammad ibn al-Walid qala haddathanaa Muhammad ibn Ja'far waay ñetteelu cale laa ngoongu di dikk waay waaw hmm? <laughs> te imam Muslim kat manaan ka ñeent wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim no wa haddathani Muhammad ibn al-Walid qala haddathana Muhammad ibn Ja'far ha taxawal beneen càllale mën ni ko wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Nadr ha taxawal beneen càllale mën dil man imam Muslim wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Wahb ibn Jarir hum <laughs> mooy ñi ñëpp mooy kan Yahya aba aba kooku xaaral xaaral xaaral mooy Xaalid ibn al-Haaris naka noonu ki nga xam ne mooy Yahya ibn Sa'id mooy Muhammad ibn Ja'far mooy an-Nadir ñoom ñii ñëpp ak ki nga xamante ne mooy Wahb ibn Jarir anhum ñoom ñii ñoom ñu jëlaan Shu'ba amirul mu'minin ko sànq bi hada al ci càllale bi ma tudd nii lay gi ci kaw imam Muslim wa qala ibn fi hadith mu ne ibn Hatim ci hadith moom moom le la ñëwee jaar ji Yahya wa rakhasa fi kalb al ghanam wa a a zar'a déggo zaram waaye fatat ngel a nopp yi te dégg li ma la wax <laughs> mu ne Seydina eh, eh, eh, Abdallah ibn Mughaffal mu ne yeneen a sallam daal di seetee permettre ci li nga xam ne mooy xaju jur ji ak rëbb ak zara kon loolu lii lépp di wane lan te ni sayyidnam no euh, euh, kii ki nga xam ne mooy euh, sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu sori na di wéete xadiis bi ba malaaxida yooyu nga xam ne ñu ngi xaar rek ñoom ñoom ñoom xadiis bi teelu leen waaw yi xadiis yonent bari saa saa bi leen xam nga leen moo leen ci tax a jóg ñu ngi xaar rek loo xam ne torox ndoll boo xam ne nee nañ ci la ñuy jaar ngir wone ne voilà lii ça montre que voilà affaire yi voilà hadis yi waa yow teg leen leen ne wal iyaadu billah walakin euh, ñoom afdahahumullah borom faddahahumullah borom bi moo leen gàcceel moo leen toroxal daal def kaydahum fi nuhurihim ila abadil abidin foo leen fekk ci torox tànge la ñuy dëkk waaw ndax lépp lu ñu indi ba ci di cëppi cëppee jàpp ne am nañ ci luñ jàpp waaw boroom xam-xam yi jëwu seppi ak jamono ju man ni doon nag boroom bi tàggan nay boroom xam-xam yoo xam ne pare nañ ngir wane te lii ñu bari waaw na woon nañ ko bu yàgg waaw mais dañuy ñëw di jël comme que ñoom xamuñu yi ah non ñoom xamuñu yi malaaxira yi xamuñu xadiis en yi leen neex mooy dañuy ñëw rek di kii nii waaw mooy ñi nga xamante ni ay naafiq lañ di wu ci biti nay jullit lañ waaye nag di jaay ne di jaay ne dañoo bëgg nag alquran léeg-léeg foofu la ñuy jaar voilà léegi ngir seen wane woon ñu bëgg alxuraan googu après ngir nag dal nag sunna yonent bi alayhi salaam wóorul ay nangam ak nangam alors ku kulluhum ay na lañ ay yàqkat lañ yoo xamante ne nii ñoom euh, till moo leen gën ci ngunu wal iyaazu billah léegi kon mu ngi noon kon xadiisu Seydina Ibnu Umar kon gis nañ ne moom ci boppam solo na li nga xam ne dëppoo na Seydina Abu Hurayra yokku ci Zara Abdallah ibn Mughaffal ak Sufyan bële radiyallahu anil jami' kon loolu lu wér la moo tax imaam al-Hafiz an-Nawawi tudde baabu tahrim ittixaadil kalbi illa li saydin aw maashiyatin aw zar'in wala mbay mu yokk ko de léegi hadis bi ci tegu ta ñu ngi ci taxriij ba léegi mais hadis 1689 mu ne woon waan Abi Hurayra ta mu ngi jële sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiraatun illaa kalba harsin aw maashiya léegi boobu dane woon euh, yi nga xamante ne muttafaqun alayhi la hmm? après mu indi wa riwaayatin li muslim léegi premièrement nañu li jënti mooy hadith bi nii est que ñoom al imam ash-Shaykhani rahmatullah alayhima ñoom dong ñoo ka solo ñu ne la di di hadith sëriñ al imam Ahmad ibn Muhammad hadith sayna Abu Hurayra bi daal na koy solo na ko noonu al imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah muy ma rawahu kii rawahu aljamaa alimamu albuxaariyu rahimahullahu taala ñaari bërëb la ko indi kitaabu alxarsi walmuzaara'a baabu iqtinaa'i alkalbi lilxarsi après ak kitaabu bad'il xalqi baabun idaa waqa'a zubaabu fi sharaabi ahadikum voilà léegi kon bu ñu bu njëkk bi kitaabul xarsi wal muzarra'a baabu buntu iqtinaa al kalb di garder di yor ab xaj Ah lil harth ngir mbay mu ne hadathana Mu'aaz ibn Fadala al imam Abu Abdillah al-Bukhari mu ne nettana suñu sëriñ rahimahullah Mu'aaz ibn Fadala az-Zahrani ñi eh, eh, eh, di al-Basri rahimahullah ñi ne Misri la génn àddina après les années deux cent dix rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana Hisham mu ne nettalañu Hisham di Hisham ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al basari ar-Rabi'i al-Hafiz rahimahullah gane àddina vers les années soixante-seize génn àddina cent cinquante-quatre am na wuute an Yahya ibn Abi Kathir mu jël ko ci Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ñi ne Abu Kathir ñi ne Abu Ayyub at-Taa'i mawlaahum al-Basri al-Yamaami génn àddina 129 rahimahullah an Abi Salama moo ko jëlee Abu Salama ibn Abdirrahmaan ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Haaris ibn Suura ibn Kilaab di Abu Salama doomu Sayyidina Abdirrahmaan ibn Awf radiyallahu anil jamii' génn àddina 93 an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci sëriñam bi Abu Hurayra mawlaana al-Haafiz ad-Dawsi génn àddina 59 am ñu ne 57 am ñu ne 58 wallaahu ta'aala a'lam radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harsin aw mashiya voilà <laughs> waaw waaw illa kalba harsin aw mashiya nii la ko imaamu Nawawi indee mu ne qaala Ibnu Siriin waaw mu ne al imaam imaam al-Haafiz euh, al Buxaari mu ca suuf mu ne qaala Ibnu Siriin wa Abu Saalih mooy càll la boo xam ne daa jokkaloo ak li ci kaw mu ne qaala ibnu Siiriin mu ne al imaam ibnu Siiriina mooy Muhammad ibnu Siiriin al Anasiyu rahimahullahu ta'ala di frère ñoom Hafsa euh, ak ñoom Anas ibn Sirin banu Sirina radiyallahu anhum gane àddina la 33 génn àddina 110 rahimahullahu ta'ala